masaalikul jinaan fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil baabi saalis fil adabi wal fadaa'il kon insha allahu taala bala ñoo continuer la ilaa daa bu ma fàtte woon nga ne ma hee sa jaay way sa way loo fàttee di ma ne bu ma bu ci yéemu insaan laa tudd insaan mooy ku gaaw fàtte hein koo xam ne nee nañ ñenn ñi nee nañ fa la jóge ci ndax li kasrati nisyan summiya al insaanu insaana li kasrati nisyaanihi dañu woowit <laughs> nisyaan wa insaan ndax day bari <laughs> li muy fàtte ñeneen ñi ci uns ndax day bëgg di di di wéttaloo ak yooyu looy tax bu ñëw jóg waaye daal bon fàtte na day gën a dama fàtte woon mooy buntu bi ñu génn <laughs> waaw bi sëriñ bi radiyallahu ta'ala mooy bi muy wax faslun fi tafsili ba'd ad-dawa'i wa ba'd ar-rada'il hein ci pàcc boobu dog woowu sous-chapitre boobu le xam nga am na yu mu doon wax ma naan la lii ay xadiis lii dinaa ci ñëwaat mooy fa mu doon wax naan wa huwa firaarun yaa axi min qadari rabbil wara li mislihi bil hadari hein ne wa huwa firaarun fekk li mu doon wax hein naan la lépp loo xam ne alkande la dee ko daw ndax borom bi moo ñu digal yi nga xam ne day alkande ay wala tuhliku anfusakum wala tulqu bi ay fusikum ila tahluka ak yooyu yëpp moo ñu digal ñuy daw yi fa nga xam ne alkande yi di dem fu ñuy mucce waaw loolu la digal jaamam yi ngir ñu mën a mucc mujibal malaama mooy tëdd ko lépp loo xam ne ak yaraanga la lay indil mu ne waxwa ta loolee mooy ak daw yaa ak yow sama bokku min qadari jóge ci dogal rabbin waraa borom bindeef yi limit lii jëm ci beneen loo xam ne moo ko dogal ba léegi bil xadari ndax moytu ma ne la woon loolu dinañ ci ñëw mais dama ko fàtte waaw lii la ma ne la lii mooy xadiisu waxoon naa la ne mooy xadiisu mawlaana Abu Hurayra Euh, Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma xadis bu gudd la boo xam ne al imaamu Ahmad al euh, imaam Maalik ibn Anas ci Muwatta andi na ko ak al imaam Ahmad ibn Muhammad mu ngi ci musnad bi mu ngi ci Shaykhaani al imaam al Bukhaari yu ak al imaam Muslim ibn al Hajjaaj al Qushayri yu an-Naysaabuuri yu rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp solo nañ ko muy xadiis bu gudd la mooy keroog yeneen euh, kii bi nga xam ne Mawlaana euh, Ibn Abbaas radiyallahu anhu moo ko nettali ne Sayyidina Umar radiyallahu anhu keroog bi nga xam ne ci lay dem Shaam di jëli fekk ñu ubbi li nga xam ne mooy ar-ruqatul al-shamiyya daal di ubbi foofu nga xam ne Byzance ak bu ñu woon foofu ah Jérusalem bi muy dem bi muy ñëw ba àgg benn bërëb léegi c'est c'est c'est c'est commandant ñi nga xam ne ñooy ces généraux yi jiite woon xare bi di ko teertu ñoom Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaah léegi nag di ñëwee foofu mu dégg ñu ne ko ah Sham kat daa am épidémie fa <laughs> comme coronavirus mais mooy ci épidémie quoi waxuma la ne mooy bu ko bu mel noonu la woon ba feeru mais mooy épidémie la voilà loo xam ne wabaa la ah léegi biñ ko ko waxee fee wopp woo xam ne wu gaaw tasaaroo te day faat ña fa ne léegi nag Seydina Omar radiyallahu anhu daal di woo muhaajiruuna yu njëkk yi ndax ñoom la dafa amoon ñu àndoon ci saxaaba yu mag yi ne woowulal leen ma ñu ñëw ci moom ah mu diis leen waaw wow wa shawirhum fil amri ñii la ko yonent bi alayhi salaam jàngaloon <laughs> wa shawirhum fil amr del diisoog ñoom ci mbir yi waaw allahu akbar waaw Seydina Omar bu ne woolal leen ma muhaajiruuna yi ñi nga xam ne ñoo njëkk a gàddaay jóge Makka dem Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam woowal ma leen ñu ñëw ñépp ñu yoon ci tukki bi ñëw nañ bay jege Shaam mu woo leen laaj leen seen xalaat ne leen kat man lii laa am ci information lii lañ ma yëgal que pest bi daa nekk Sham bilaadul Quds ak foofu yëpp Jérusalem ak fi ko wër waaw léegi lan mooy ci seen xalaat gaa yi wuute am ci ñoom radiyallahu anhu ñu ne ah dangaa génn ngir mbir daal bul dellu dul nga dem gi loolu am ñu ne ko déedéet yaa Omar yaa amiral mu'minin radiyallahu ta'ala anhum yow ñi nga àndal mooy leen li des ci saxaabaa yonent ma saa saa ñu bare ngi ànd ak ci yow gisuñu nag ñun gisuñu ngay ngay di dégmal yóbbu leen ci pest bii ci feebar boo xamante ne nii mën naa ra mën na leen a faat ñun daal li ñu gis mooy nga delloo kon gis nga ni ni xalaat yi wuute léegi nag mu bi ñooñ demee mu ne baax na kon dégg naa li ngeen wax ñu dem mu ne woowal leen ma al <laughs> waaw lil fuqara al muhajirin ñoom la suñu boroom njëkke moo tax mu ñoom la njëkke door cee teg walladina tabawwa'u daara wal iman min qablihim allahu akbar noonu la léegi nag mu daal di leen woo waa lansaar ñëw ñoom itam ñu am comme muhajirun al awwal yi yu njëkk yi ñu am wute ñii ne nañ demal dellu demal ci li nga jëm duggal Sham ñii ne ko déedéet dellul léegi nag Seydina Omar ne leen dégg naa li ngeen wax radiyallahu ay aywa dem leen gaa yi dem mu ne woowal leen ma ñi nga xamante ni nii ñooy mashyakhata Quraysh min muhajiratil fath woowal leen ma kilifaay Quraysh yi ñi nga xam ne ñoom ñoom lañ naan ñi tuub après fathu Makka ñoom tuub ñoom ñoom Abu ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom kii Suhayl ibn Amr radiyallahu ñooñu ñu mel noonu ñoom la woolu ne li wool leen ma ñooñu ñu ñëw fii man itam ma dégg seen xalaat waxul ne waa yow yéen moom bi ngeen tuubee yàggul topp leen fee eh doole sax sóor doona gis nga mbiri nii la amul daayira bi yéen a fi yàgg yéen yéenay xumtoo mbiri yéenay jël décision yi ñiy door ñëw seen yoon nawu ci du ngeen leen impliqué ci les instances de décision loolu amul wala nguur gi ñun daal ñoo fi yàgg on a longtemps milité combien de temps on le pause opposition bi di ñafe di xeex léegi ñu nekk ci nguur gi ñu nar a jël ñoo xam ne biñ ñëwee yàggul sawaay soyez là-bas kuunu hunalika dañ daan ne non non affaire du demee noonu de non ñépp ngay sóor jëlee ñépp xalaat ñépp am solo waaw mu woo masyaxata Quraysh ñii door a mat moom lañ matal fat fath ñi nga xam ne ci fathu Makka bi yonent wala saa saa ubbee Makka ci la ñu door a tuub mu ñoom ñoom kenn wutewul ñoom ñépp dañu ne ñun daal li ñu gis. yaa amiral mu'minin ndeem laaj nga ñu soxal mooy ma ne lii bu fa dugal nit ñi dellul Madina ga nga jóge parce que lii peste la boo xam ne boo fa demee yow mooy ñun ñëpp man dañoo faat te lañu tax jóg bu dee ne buñ demee du ñu ànd ak wër gu yaram bu tax ñu doxe ko lan lañ fay def nañu dellu Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu bi mu leen dégloo ne leen baax na man ngeen a dem après mu woote ci biir nit ñi ne man damay dellu voilà damay war xëy dellu fi nga xam ne mooy madinatul munawwara bu bu bu subaa damay dellu dem madinatul munawwara kon nag fa asbihu alayhi xëy leen ngeen def ni man ñu daal di dellu nee na bi mu waxee lool seydna abu ubayda amir ibn al jarrah radiyallahu anhu ne ne ko laaj ko a firaaran min qadarillah ne ko ah mooy yaa amiral mu'minin amul boo tax affaire dress code yooyu l'islam xamul lool de que ki jiite wax na après kenn du am sax sañ-sañu ak ko lii nga bëgg a def fan la tegu wala boog wala lii la ñii la yonent humul lazina rabbahumul mustafa wa kafa ñii la yonent bare sa sam bi yàlla tànn ñoom la yarta ku mu yar doy saydna abdallah euh, abu ubayd amir ibn al jarrah radiyallahu anhu ne yonent saydna omar waa lii nga nar a def dellu ba pare ni nit ñi nañ dellu te ngeen ñëw ba fii moom foofu la doon des ndax moo bokk moom moo doon lay moo jiite woon sax généraux yépp ndax bi Seydina Omar ñëwee dañ ne Seydina Xaalid ibn Walid gisul ne war naa mën a jiite Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu ci la ko changé contrairement le si biir moom Seydina Xaalid ibn Walid la joxoon moom moo jiite woon. léegi nag Seydina euh, Abu Ubayda bi mu waxee loolu Seydina Omar ne ko waa ndax lii daw la da ngeen di daw dogalu bu yàlla. mooy peste ba la dogal la yéen ngeen ñëw ba fii nga ne da ngeen dëpp da ngeen daw da ngay daw dogalub yàlla Seydina Omar ne ko law ghayruka qaalaha ya Aba Ubayda na'am nafirru min qadarillahi ila qadarillah ara'ayta law kaana laka iblun habatat waadiyan lahu udwatan ihdahuma xas xasiba wala xasba wa al alaysa in ra'ayta alxasbata ra'aytaha bi qadari llah wa in ra'ayta aljadba aljadba ra'aytaha bi qadari llah ah voilà Seydina Omar xaarewul woon laaj bu mel nii ci ku mel ni Seydina Abu Ubayda parce que Seydina Abu Ubayda radiyallahu ta'ala anhu dafa bokk ci ñi gën a mag ci saxaaba Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bokk ci al ashara al mubashirina bil janna fukk yi nga xam ne ci saxaaba yi ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw benn bërëb ne ñoom ñëpp aljana lañ jëm ñooy saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ki gina màgg Omar xaare woon na façon laaj bu mel nii mu jóge ci ku nekk ba mu des moom parce que fi mu toll ku mel ni moom nan la man nan la Seydina Omar radiyallahu anhu jële décision bi ne day dellu moom mu koy naan ko ndax dangay daw dogalu bi yàlla mooy dafa gis ne waroon naa comprendre que ni loolu taxul mu ne ko nag kaay ma wax la mu ne ko ak a neexoon waaye mu jóge woon laaj bu jóge woon ci keneen ku dul woon yow yow Abu Ubayda waaye nag kaay ma laaj la waaw ne ko na am kay nafirru dañuy daw min qadarillah ci dogalub yàlla beeti peste bi moom la ñuy daw waaye daw gi nga ko daw fan lañ jëm ilaa qadarillah jëm ci beneen dogalu yàlla mooy fi aafiya gi nekk fa nga xam ne fa la ñuy amee aafiya man faa jaamu suñu borom te lu sànni ci suñu bopp ci alkade comme li mu ndox wala tulqu bi bi anfusikum bi bi bi voilà léegi nag mu ne ko nag kaay ginnaaw bi ma la waxee loolu kon dañuy daw dogal bi yàlla jëm ci dogalu bi yàlla lépp borom bee ko dogal léegi mu ne ko dama lay laaj yow Aba Ubayda ara'ayta law kaana laka iblun boo eh, dama lay laaj xoolal imagine toi bu doon da am ay gëléem yoo xamante ne dañoo wàcc wenn xur woo xam ne am na ñaari pàcc ñaari pàcc ci xur wa pàcc bu njëkk bi dafa naat xos ba waaw dafa naat am ay ñax yu rafet wal uxra beneen pàcc bi beneen côté bi ci xur wi jët ba dafa wow comme dara amu fa mu ne ko alaysa ndax nekkul bu deen da jël sa gëléem ya nga ya nga yoroon wàcc ci xur woo wala gis fee naat lool wert lool fee wow koŋ waaw léegi dama lay laaj est-ce que bu dee ne dangaa jël sa gëléem yoo yële sàmm leen yóbbu leen fa gën a fa fa ñax ma là où la prairie est verte là où l'herbe est bu dee foofu nga leen yóbbu fi nga xam ne fa la caaw bi baaxe fa la werte fa la fa la fa waa est-ce que bu dee ne foofu nga ko yóbbu di ko fa eh, eh, eh, sàmm est-ce loolu nekkul ci ndogalu yàlla la ame ci lu yàlla nattoon lu jiitu nga koy def ak ci namm-nammam ak bëgg-bëggam waaye wa in ra'aytaha waaye bu deen da ngaa jël sa gëléem yoo yële yóbbu leen fi amul dara ci al arbul jadba ah fi nga xam ne amul dara dafa wow koŋ ci beneen xur wi foofu nga yóbbu sa gëléem yi est-ce que loolu nga ci def it nekkul ci nattub yàlla ak dogalub yàlla kon Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu xam ne Seydina Omar yey na ko te wax na dëgg xelama ñëwul woon ci lii waaye dépassé na foofu voilà sauf que ci tàng-tàng bi ni mbir mi demee la moo tax mu laaj loolu voilà moo tax nit di nga toll am dem loo xam ne lu la rëcc la voilà mu xam ne Seydina Omar wax na dëgg kanam radiyallahu anhu léegi fi ñu taxawee noonu Seydina Abu eh, Abdurrahman ibn Awf daal di agsi parce que bi Seydina Omar di laaj nit ñi moom nekk fi woon dafa absenté woon même bu dee bokkoon na ci délégation bi dafa demoon ngir yeneen yitte mu ñëw fekk Seydina Omar ak Seydina Abu Ubayda ak mbooloo bi yépp saxaaba yi radiyallahu anhu ak seen ndongo yi Seydina Abdurrahman ibn fu yëg lim xew mu ne leen ñu ne ko peste am fële ñu nettali ko ni mu demee mu ne mais inna indi fi hada ilma man am naa ci xam-xam gis nga ñoom lii lañ doon tudde xam-xam mooy lan sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ida sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alayhi wa ida waqa'a bi ardin wa antum biha fala taxruju firaran minhu fa hamida allahu umaru thumma insarafa radiyallahu anhum waaw Seydina Abdurrahman ibn Awf ne man am naa ci xam-xam déggal li saxaaba yi di tudde xam-xam te wallahi ñu yooy xam-xam mu ne sami'tu ndax man Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu dégg naa ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mooy lii mooy xam-xam moo tax imaamu Shaafi'i ne al-ilmu maa qaala fiihi an-naasu haddathanii wa maa siwaahu fa waswaasu shayaatiin dëgg-dëgg xam-xam mooy li nga xam ne nit ñi dañ naan yonent ba kii diw moo ma nettali muy ku wóor man a takk jële ko ci ku wóor ku mel ni moom muy dem di dem ba ñu ne yonent bi saa saam nee na lii mooy xam-xam man ash-Shafi'i li laa wax rahmatullahi alayhi wa radiya an lu wuteeg lii rek fa waswaasu jax-jaxali shaytaani la voilà ndax xam-xam bu tukkii ci yonent bi saa saam mooy dëgg-dëgg xam-xam bi nga xam ne moom la yàlla certifié moom la casté ne lii mooy xam-xam dëgg-dëgg ndax wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa beneen wax boo xam ne jëlewuñ ko ci alquran ak sunna boo ne wax jooju susceptible na ay erreur bi ci am ak ku ko mën a wax ak waaja man di toll waaw gis nga ñoom mën a dégg na am naa ci xam-xam ndax dégg naa ne tamit saa saa ne bu ngeen déggee peste ci suuf benn gox benn suuf bu ngeen ko dégg bu leen fa dem di fa dugg wa iza waqa bu bu rotee suuf soo xam ne ci ngeen ne bu leen fekk mu fekk leen fa bu leen daw génn fa ndax de toute façon bu ngeen dawee yéen a ko yóbbu feneen waaw. te boo fa desee di fexee di ut loo ngeen koy faje ak di jot ay matuwaay loolee la yonent na saa saa wax lii leen fàtte woon mooy li mu wax ne ñun naan Seydina Omar ne dëgg la dañuy daw ci dogalu bi yàlla jëm ci dogalu bi yàlla voilà ndax lépp àddina bi lépp dogalu yàlla la looloo tax sëriñ bi ne wa huwa firaarun yaa axi min qadari rabbil wara li mithlihi bil xadari mu ngoog loolu lañ fàtte woon te buntu bële lay dugg waaye fii lañ koy bàyyi ndax mënuñu ko faa roofe noonu kon nag bii di ñëw ñu continuer fi yemoon ba léegi ci albaabu thalith fi l adabi wal fadail inshaa rabbuna wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in